turam moo doon Sawaad ibn Ghaziyat bokkoon ci bani Adiy ibn Najjaar am nañu ne moom mooy al nekkoon xaliiful ansaar comme ni nga xamante ne la xadiisu imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi alayhi daldi wax moom mii di Sawaad fekke na Badrin bi nga xamante ne nag ghazwatu badrin ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi di kuréelu yéeféer yi ak kuréeli jullit ñi daldi jàmmarloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa euh, jóg di defar sàppe yi ah moom am lu xew ci biir sàppe yi loolu noonu lañu imaam ibn Isxaaq kon di nettali mu ne moom wa haddathanii nettali na ma imaam ibn Isxaaq Habbaan ibn Waasi' di Habbaan di doomi Waasi' Waasi' di doomi Habbaan an ashyaaxin mu jële ci ay góor yoo xamante nii min qawmihi ci ay ñoñam mooy ñu jële ci ay góor yoo xamante nii ci ay ñoñam lañ bokk inchaa allahu taala dinañ ñëw ci taxriiju xadiis boobu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne mu ne góor ñooñu ne anna rasuulallah këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam àddala sufuufa asxaabihi yawma badrin keroog badr da e, jubal li nga xam ne mooy e, sàppey saxaaba yi taala anhum di leen di defar naaje yi wa fii yadihi bi muy def lool nag ci loxoom xidxun mu ngi ci yoroon benn bant yu'addilu bihi al qawm bu ñëwee ci kenn gis nga xaw génn bant bi la lay laale ngir nga dugg noon la leen doon euh, rangele di leen dugal ci ran yi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa marra bi sawaad ibn ghaziyata xaliifu bani adiy ibn najjaar bi muy def loolu moom yonent bi aleyhi salaatu ci la rombe ci ki nga xamante ne mooy sawaad di doomi Ghaziya bokkoon moom xaliifu di ki nga xamante ne allié la woon ci waa banu najjaar bokk ci waa banu Adi ibn najjaar ci waa lansaar ci waa ahlul madina bi muy bi mu agsee ci moom wa huwa mustantilun moom nag sawaat dafa génn bu baax ci sàppe yi mooy rangé bi yonent yonent saab saab nag wax di defar ñuy rangé mu gis sawaat génn bu baax ba mu agsee ci sawaat nag ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu mu def noonu génn bu baax ci sàppe yi fa ta'ana fi batnihi bil qidah mu daal jël bant boobu mu yoroon doon ci defar sàppe yi moom alayhi salaatu wasalaam daal koy jam ci biiru sawaat bi wa qaala mu ne ko istawi yaa sawaad istawi yaa sawaad istawi yaa sawaad naan ko istawi jubal jubal ci ran ci ran bi duggal ci ran bi yaa sawaad yow sawaad duggal ci ran bi yow sawaad duggal ci bi yow sawaad fa qaala yaa rasuulallah sawaad nag ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah aw jantani gaañ nga ma ah, ah oui ndax sa bant bi yi nga yor nii damaa gaañ danga ma ko jam ci biir aw janta nii gaañ nga ma waqat te dëgg-dëgg nag ba'athaka Allahu bil haqqi wal 'adl te nag buur yàlla moo la yónni yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam ci maandu ci dëgg ak maandute fa aqidni kon nag comme que danga maa jam bant bii nga yor sama biir bi ba muy metti kon nag damaa bëgg damaa bëgg fayu Allahu akbar ndax yàlla dalaa yónni ci dëgg ak maanute jam nga ma bant ci bant ci ci biir aw ni tax nga ba sama biir bi jam nga ma bu metti leen na fa aqit nii ma fayu damaa bëgg a fayu léegi balaa réponse bi imagine leen nañu imagine ñun ñun ñun ñun ñun lan lan lan moo doon nekk suñu réaction bu doon ñun la imagineel sëriñ yow sëriñ waxuma ay sëriñ yu yu yu yu say doomi sëriñ de mooy sëriñ bu mag bi mooy ne yow fi nga jokk sëriñ ba gën a mag ci foofu bi nga yaakaar bu dee ne yow kooku noonu la lii lu mel nii amoon taalibe yi nan la ñuy réagir imagineel benn sëriñ bi bala ñu continuer ah pour wan la léegi bala ñuy gis réaction yonent bi alayhi salaam ñun naka lañ doon réagir waxuma la sëriñ bi rek de mais taalibe yi yow ab taalibe boo xam ne sëriñ bi dafa yor bantam di leen laal naan leen lii am ku ko ne ah sëriñ bi nag sànq bi ngay dox ak sa bant bi nga yor danga maa gaañ mu ne ko ah mu ko damaa bëgg ma fay damaa bëgg damaa bëgg fayyu ndax danga maa gaañ lan lañ ko ñàkkub taalibe waay walla waay kii boo mooywul gars yi dañ koy saax saaxee alors que <laughs> xoolal rek saaxibul nga xam ne moom la buur yàlla wax ci suuratu nuun wal qalam maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun bi muy wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka te dëgg-dëgg yow rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala xuluqin azim yaa plafonné fi nga xam ne euh, jikko yu rafet yi fi ñu nekk yaa leen plafonné ala yaa féete kaw xuluqin azim jikko yu rafet yi nan la doxale sawaat kon nee na ko aw jaatanii gaañ nga ma ci sa bant biñ ma jam yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yàlla daa yónni nag ci dëgg ak maandu fa aqid nii léegi nag damaa bëgg nga ma fay allahu akbar fa kashafa rasulullah sallallahu jox ko bant bi yëkkati yéeréem yéere la yëkkati ba biir bay feeñ allahu ba biir bay fa qaala mu ne ko istaqid ne ko fayul waxewu ko toowu bu ko defee loolu xam nga loolu mooy waaje bon menacé nañ la mais non avec une toute simplicité lu normal la nee dama koo gaañ loolu la nee ma fa man kay muñaluma damay day fay mais fayul mu yëkkati nekku fa naan ko mais sa wat yow kañ nga départ mais yow da dof mooy waxu ko loolu mais <laughs> nee na ñi leen ñi leen sawaat bi alku na bu doon ñun noonu lay demee waxul noonu déedéet avec toute simplicité dafa yëkkati yëkkati fa kashafa rasulullah an batni mu bi ba biiram bi waxee lool nag waa sawaat moom daana rafayu fantanaqa fantanaqahu fa qabbala batna sawaat daal di ñëw rek dal di lëmasu biiru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy fóon daal di fóon biir loolooy loolu la def fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko maa xamalaka ala hada ya sawaad ne ko waa sawaad lan lan moo tax ba nga def lii lan moo la yóbbee ci lii nii nga def yow gaañ naa nee nga teg naa la bant bi ci biir nga ne dama laa ngaañ naaf dangaa bëgg a fayu ma yëgatil la sama biir nga ñëw kottu ma nii daal di fóon sama biir bi lan moo tax nga def lool fa mu ne ko Allahu yaa rasuulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li xadara ma tera teew na li nga gis lii de moo fi am fii ñu nekk nii mooy yawmal taqal jam'aani bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi dajaloo fii moom xeex rek a fi am ñu ne kuffaar yee fi des léegi nag fa aratu ma bëgg an na te nag ko wax xeex mooy surtout yi nga xam ne moom mooy foo jaar ay dee am te kenn xamul kan mooy dee xam nga avec les guerres yi nga xam ne da ngay nekk ca ndox ma di sànni say missile te demu ngeen ci sol bi en général kenn du ngeen dellu lu ñu abaatu seen avion wala yu mel noonu mais yii nii nga xam ne face à face la ay jaasee ki flèche ngeen di yor mooy ne fu ngeen jaar dee dina te nag kenn xamul kuy dee mu ne ko ne xadara ma tara li nga gis nii moo teew xeex xeexa fi am ñu la euh, Quraysh fa aradtu man sawaat ma bëgg an yakuna axiral ahdi bika ma bëgg li li nga xam ne moom laay am ci yow an yamassa jildi jildak allahu akbar lu mujj li nga xam ne sama dernière gise ak yow sama dernière nekk ak yow ma bëgg sama yaram di laal sa yaram loolu laa bëgg moo taxoon mooy stratégie la mooy dafa teg pexe moom moo ko tey fexe génn ci ran bi ndax xam ne ne bu génnee yonent bi alei salatu salaam a ngi ñëw dafa borom bu am ku génn mu laal laal bant bi moom mu tay ko génn génn boo xam ne moom c'est flagrant yonent mi alei salaatu ñëw teg ko ci biir mu ne ko gaañ nga ma lan la bëggoon mooy li mu def allahu akbar ñii ñoo xamoon kan mooy alayhi salaatu wassalaam xoolal moo tax xubbu saxaaba li nabi sallallahu amul kenn kenn kenn ku tollu ñu bi alayhi moo tax li Abdullah ibn Mas'ud wax wax anhu ne ixtaara yonent ne suñu boroom dafa tànnal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés bi mu tànnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gënal ko ci bés boobu la tànn ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom ñooy nekk ay saxaaba radiyallahu ta'ala wa ardaahum wa anna bihim wa nag a'ali al ñu bokk fa ñuy nekk ñoo soppe bi alayhi salaatu mu ne ko lii rekk la man dama bëgg dernier li may am ci yow an yama sa jildi jildak sama yaram daldi laal sa yaram looloo looloo tax ma def lii fa daa lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallama bi xayrin yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi koy ñaanal yiw moom sawaat li nga xamante ne nii Euh, ci loolu la def ah, moom Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu wa ardaa kon gis nañ ne kon fekke na Badrin ah moom Sawaad waaye deewul bés boobu suñu boroom jëlul bakkanam bés boobu moom radiyallahu anhu ndax moom Sawaad ibn bi imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu ak Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma soloon nañu Euh, soloo nañu këne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon xaybar bi nga xam ne ci lañ ubbi xaybar ci comme niñ koy gisee incha allah buñ ci àggee ba mu fa ubbee moom da ko fa yónni woon yonent bi aleyhi salaatu moo indiwaale woon tàndarma joo jële nga xamante ne dafa indi tàndarma joo xam ne daa gën baax mu ñëw yonent bi aleyhi salaatu ne ko ndax tàndarmay xarab xaybar yépp nii lañ mel mu ne ko déedéet dama amoon tàndarma joo xam ne rafetul ma joxe ci temps lu gën a lu ëpp comme que sama tàndarma qualité bee ginoo mën a bon mooy qualité la boo xam ne radi tamrun radi tàndarma la joo xam ne dafa dese woon de mauvaise qualité la ma dem nag changer ko joxe ci lu bari ñu jox ma lu gën a néew nag ci tàndarma ju baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag tere woon ne mooy li nga xam ne mooy riba te xadiis bi mel noonu ñëw na tamit ci naa Sayyidina Bilaal ibn Rabaah bi nga xam ne ci leen di tàndarma ju rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko foo ko jële mu ne dafa amoon tàndarma joo xam ne mauvaise qualité la wala boog qualité moyenne la woon mu daal di koy weccoo joxe ci lu bari comme ñu ne woon da cee yor 2 ciy joxe joxe ci 2 kilos ngir ñu jox ko ci 500 grammes yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ne déedéet aynu riba loolu loolu mooy loolu loolu mooy riba bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di tere ndax loolu dafa bokk. ci riba am loolu lañ naan riba ul fadli riba al fadli bokk riba al fadli ndax riba dafa am euh, euh, ay façon comme riba al fadli riba nasi'a euh, muy ñaari riba yooyu riba al fadli mooy benn façon riba la boo xam ne mooy ne même produit la mooy ne man ceeb laa yor waa ju yor ceeb wala ma yor tàndarma waa ji yor tàndarma wala ma or waa ji yor or ma yor argent waa yor argent léegi nag ma bëgg a wecceeku sama argent bi ak argent waa ji ma ne comme que sama argent moom mauvaise qualité la def na cinquante bii bu bees la man naa ko ci jox cinq cent gramme waa ji ci bu yàgg bi moom mu jox ma trois cent gramme ci bi nga xam ne mooy euh, euh, euh, mu weccoo ci bu bees bi loolu mooy riba dëgg nga ne man sama takkaay yi ndaw si damaa yor sama takkaay yoo xam ne euh, or la mais nag or bu yàgg la ndax fukki fukki at a ngi maa ngi koy takk daa am na or ay takkaay yu bees yu génn man nag damay dem ci bijoutier bi daal di koy jox sama or bu yàgg bii nga xam ne à près bu ñu joxee exemple ne bon à peu dix la lay peser moom laa koy jox moom mu jox ma or ci or bu bees bi nga xam ne cinq grammes lay lay peser ci caq yu bees yi après ma tegal ko ci xaalis loolu yëpp riba la ndax lan at tamru bi tamri riban al adh-dhahabu bi dhahabi riban al fiddatu bi fiddati riban at bi tamri yooyu yëpp lu dul sawaan bi sawaa yadin bi yad yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa al asnaafu ribawiya loolu ci buntu riba dañ koy bon doon na gën yaatu foofu insha allah amaana bon je ne sais pas je ne sais pas ci xaybar euh, ba ci histoire bi insha allah xam ndax buñ nee xaybar yooyu mooy dañ koy yaatal amaana boobu dinañ gën dugg ci côté riba soit ñu jël ñaar yépp riba al fadl nasiya wala ñu jël rek bo benn bi fii nii gin koo yaatal joxe ci tamit ay exemple yu bari yoo xamante ne nii <laughs> nit ñi lañ koy def yu bari ndekete yoo riba la voilà man daal sama ceebu Pakistan bii ma yor wala sama ceebu vallée bii nga xam ne moos fii lañu ko defale ci fii ci vale euh, euh, euh, nu mu tudd Richard Toll bii man daal seen ceeb bii nii ceeb la boo xam ne du ceebu dara léegi nag dama ciy jël cinquante kilos ceeb boobu daal di koy weccoo ak li nga xam ne ñu jox ma ci euh, trente kilos ceeb boo xam ne nag ceeb parfumé la nag loolu yépp riba la loolu riba la ndax dañoo war a tolloo yadan bi yan tolloo bi benn affaire la te boo koy jox mooy ne liñ naan loxoy kajoor dafay weesaloo dama lay jox am nii nga téye jox ma ci beneen loxo bi ma téye mooy sur le champ lañ koy def yeneen bi yad voilà loolu bu ci benn manqué rek walla am ko wàññi am ko ki nga xam ne mooy faqat arba sa def na riba ki nga xam ne moo jël ak loolu amul naan waa man damay jël moom mi may def riba moom mooy am déedéet loolu yéen ñëpp la mooy ne mooy ne yéen ñëpp la riba la loolu sawaat bii nag moom la kii woon alayhi salaatu wassalaam bokkoon na ci li nga xam ne moom la yónni woon foofale ci xaybar moom mu doon ba mu indi woon tàndarma ji benn bés da ko fa yónni mu ñëw indaale tàndarma joo xamante ne ju mel la doon mais moom sawaat ci boppam keroog badrin ghazwatu badrin moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne jàppoon nañ ci Quraysh ay prisonniers moo jàppoon Xaalid ibn Hisham moo jàppoon Xaalid ibn Hisham al-Maxzumi bokkoon ci koño koju mooy mbokk Abu Jahlin yi moom moo ko jàppoon euh, prisonnier moom mi nga xamante ne nii mooy euh, Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu wa arda euh, nit kooku nag mooy xam nga dafa am riwaaya ñëw ne sawaat la woon te loolu wax nañ la Seydina Abu Hurayra ak Seydina Abu Sa'id ñoom ñoo ko solo euh, te imaam ad-Daraqutni moo ko solo tamit mais am na ñeneen ñu ñu ne du du sawaat bi ñu joxe yeneen tur yeneen tur euh, ne mais du sawaat lañ wax mais nu mu ci demee mooy nu mu ci mën a demee mooy imaam ad-Daraqutni ci sunanam solo na lool te bi mu ko solowee dane abu sa'id al-xudri ak seydna abu hurayra radiyallahu anhuma dane ba'atha sawaad ibn an-nabiy sallallahu alayhi wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha sawaad ibn ghaziya axaa bani adiy wa amarahu ala xaybar mu daal di koy def moo moom moo jiite woon xaybar mooy mu nekk fa amir léegi nag fa qadima alayhi mu daal di fay jóge nag bi tamrin janib mu indi fa tàndarma joo xam ne nag ju rafet la léegi Eh, yonent bi saatu salaatu wasalaam di ko fay laaj bi mu ko laajee nag ci la ko ne waxe ne moom tàndarma ju baaxul ji la yoroon nag après ñu daldi di koy ñu weccoo ko bii mu wan ko ne déedéet mbir yi eh, loolu day nekk li nga xamante ni nii mooy riba kon moom sawaad radiallahu taala anhu wa ardaah moom nag loolu lañu am ci tarjamaam eh, mooy bariwul waaye jëfum ji mu ngi ko def keroog bi nga xamante ne ci la yonent mi aleyhi salaatu wasalaam doon defar sàppe yi moom sawaad ibn ghaziya ci badrin mu ne ko gànjama kaay ma fayu moom radiallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa